duñu nettali li nga xamante ni nii ibliisul layin alayhi min allahi keroog li nga xam ne moom lay wax jaam yi di ko jinne yi nga xam ne ñoo ko toppoon ak nit ñi gannaaw ba mu leen sànkee ci kaw àddina comme nam ko waate woon ne la uwiyannahum la woon boroom bi tabaaraka wa taala man de maa ngi wat ne dinaa leen sànk te dinaa leen réeral dinaa leen beewloo léegi nag ba mu ñëwee ba nga xam ne suñu boroom àtte jaam ñi nag ña nga xam ne ñoo war a dem aljana daal di dem aljana yal nañu ci suñu boroom tabaaraka wa taala <coughs> daldi boole waaye ba nga ña nga xamante ne nii ñoom ñoo war a dem safara wal iyaadu billah war faa dem nag yal nañu boroom bi tabaaraka wa taala musal ci loolu le léegi nag nan la Iblis def daldi def discours am bu yiis bu bon bi nga xamante ne lépp tegu ci goraate ginnaaw bi mu leen sànkee mu taxaw naanu falaa taluumuuni waluumu anfusakum naan falaa taluumuuni maa ngi xaar ba kenn ci yéen daldi may yedd bu ngeen amee kenn ku ngeen di yedd rekk faluumu anfusakum ay wawaay yedd leen seen boppu gis nga ak yam fa wax yépp nag <clears throat> naan ma ana bi musrixikum wa ma antum bi musrixi naan nag aywa maa ana déet man iblis bi musrixikum bu maa leen di dimbali tay de du maa leen di ñaanal walloo yoo sukuur de wala antum te déet yéen bi musrixiya du yéena may ñaanal walloo sukuur de ca borom ba tabaaraka wa taala ñooñu waxoon la nag ne mbir maa ngi noonale mooy iblis li ñu suñu boroom wax ci am inna shaytaana lakum aduwa inna shaytaana lakum aduwun fattaxiduhu aduwa inna shaytaana dëgg-dëgg shaytaane lakum ñeel na leen aduwun noon bu bona bona bona bon fattaxiduhu na ngeen ko jàppe aduwa li nga xam ne ab noon ndax moom day woo xisbahu li yakunu min ashaabi sair ndax day woo gaa kurélam di leen xoy di leen taaralal yu yiis yi comme ni mu ko waxee ngir ñu wéttali ànd ak moom ca ñay lakki biir safara ca biir safara nekk waa safara loolu la bëgg te gis nga nim leen def jikko lii nag jikk mu def am na ñoo xamante ne nii min shayatinil jinni wal insi nii lañu mel mooy ay abaalisa piir lañ ay iblis yu yu yu leer naññ yoo xamante ne nii dangay nekk ci mbir ñu la ci encouragé ci suuf di la jay naan la ay wa defal wallaahi gis nga lii di la waatal nag naan la lii lépp lu la ci dal rek bala mu laa dal lu metti ñun lay njëkk a dal ndax ñu ngi ànd ak yow foo dugg ëllëg bala nga faa dugg ñoo la fay jiit wallaahi waa ji topp leen ci loolu le nekk ca la muy ne gis nga bés bañ koy sonal waa ji day mel ni existé wul danga naan xanaa kay beneen nit la moo ne woon kenn du ko fa jiit ku ko laal moom nga laal waaye bu ñu jàppee waaja wala sax di ko yóbbu ndungu siin wala di ko sonal wala laq ko laq ko jant bi mais beneen discours la waaja ko doon jay lay yor mel ni du moom waxuma la ne dina fa dem dugg fa ak moom de waaye ña koy rendre visite dem di ko visiter ji sax moom du ci bokk léegi nag kooku nan ngeen mën a waxe te gis nga kiy def loolu bu ñu waxalee dëgg mooy xam nga ne loolu ab lam daa du ko def mooy koo xamante ne nii amul benn ndomba tànk lii kay ñi ko ñemee def yii mooy ñi nga xamante ne nii ñooy boroom ndomba tànk yi moo xam nag ci wàllu diine lañ leen koy jiiñ wala ci wàllu àddina bi nga xam ne jikkoy iblis pire lañ yor foofu ba pare euh, nit ñi bëgg lem seenum xel toog ci seenum xel ak li ñu xamagul ci lislaam tamul leer jarul sax jàng xam ne lii waraati pire la nga xamante ne nii moo naan ay ca ay ca nekk leen ci maa ngi ànd ak yéen bu ngeen ko yëgul ak bu ngeen ko yëgul lu leen ci dal lu leen ci xusi man la xoos te bu boobaa dinaa ko jëflanteeg ña leen ko teg ñu teg leen ko far moom sax mu far ànd ak ña leen ko teg waaw ba pare naan ñoom dañoo ëppal quoi xamuñ woon nan lañu war a waxe wala boog ñoom xamuñ nan lañ war a wootee ci diine ji waaw ñoom ñoo ëppal quoi te moom moo leen doon encourager ba pare nag ànd ak kële naan waaw daan bi sax bon baax na ndax dina tax ñeneen duñ def noonale waa kooku bu yorul jikkooy iblis kooku jikkooy lan la yor mook lii iblis def lan moo ko wutale nit ñi nag dafa nekk benn affaire mooy ne bu dee sant ba mu yor lool mooy tax loolu moo tax nit ñi bëgg a toog ci seenum xel ne moom kay moo ko sañ ndax mooy diw ma ne kan moo sañ yor jikkooy iblis loolu amul loolu fenn la ko sañu moom kay da ne dañoo deful li Seydina Ali waxoon rek radiyallahu anhu teg leen dëgg ba mu tegu muy alquran ak sunna ku ñëw ngeen jaarale ko ci bu leen xool tur ba bu leen xool sant ba bu leen xool ku mu doon loolu daal moo amul loolu lañ doxalul walillahi alhamdu wal minna loolu nag nekk loo xamante ne nii lu yéeme yéeme la waaw nit ñoo xam ne dañ naan la ci lislaam lañuy woote daanaka sax bu yonent bi alayhi salaatu wassalaam du ñëwaat ci kaw suuf comme ni mu fi neewoon Medina jàpp nañ ni seen biir kër lay toog seen biir néeg lay agsi ñooñu ñooy yor jikkoy iblis yi te kenn ñemewu la wax wal iyaadu billah kon suñu waram tabaaraka wa taala mu ginnaaw bi mu paree lool nag mu ne wa udxila bi iblis defee discours bu bon boobale ci laayam ñaar fukk bi ak ñett mu ne bu ko reew koy wa udxila alladina amanu ñu daal di dugal ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo gëmoon borom bi tabaaraka wa wa amilu saalihaati da doon jëf-jëf yu baax yi jan na ay aljana yoo xamante ne nii tajri dina daw min tahti alanaar ca suufam ca ronam dex ya de xaalidiina fiiha ñoom dafa lañuy biil fa lañuy sax bi idni rabbihim ci seen digalu boroom ak li nga xamante ni mooy namm-nammam bi nga xamante ne nii moom la dogal ke ne daal fii ngeen di sax loolu lépp nga xamante ne ci mayu boroom bi tabaaraka wa gim leen dottil ta du jeex la mu ne taxiyatuhum fiha salaam mu ne nag bu ñu fa duggee taxiyatuhum gis nga nañuy nuyu woonte fiihaa ca biir aljana yoo yële salaam mooy jàmm la ñuy waxante de jàmm rek comme la waxoon waqee la ko nga xam ne foofu loo fay dégg salaaman salaama suñu boroom tabaaraka wa taala di joxe misaal mu am solo am solo xam nga gisoon nañ ci laayab te fukk beek juróom ñett muy joxe misaalum ñi nga xamante ni nii ñooy yéeféer yi seen jëf yi mel ni dóom boobu nga nekkoon ci ngelaw li ci jamono joo xam ne ju ngelaw a ngelaw ju bari la ñaanoose de léegi nag loolu le mu ngi joxewaat beneen misaal bii nag muy wax ñi nga xam ne ñooy ñooy lu baax mu ne alam ndax gisuloo kayfa naka daraba allahu la borom bi tabaaraka wa taala sadde mathalan am misaal kalimatan muy li kàddu goo xamante ne nii tayyibatan gu teey la moom kalimatu tayyiba kalimatan tayyiba goo gële nekk kàddu gu tooy goo gële moolu muy nirool borom bi tabaaraka wa taala mu nekk shajaratin tayyiba day niroog misaalam day niroog li nga xamante ne nii mooy garab gi nga xamante ne dafa teey lool asluha la nga xamante ne nii mooy mooy cosaanam mooy racine ya mooy ca suuf mooy fa mu samp moom garab googale saabitun dafa sax ca biir racine ya baax muy muy muy muy xëcc ci ndox mi lu doy di mën a màgg wa faruha la ko féete kaw cariyaak dart baak lépp jëm kaw wa faruha fi sama mu ngay jëm jëm ca asamaan ndax meññeef yaay génn noonu la de mu ne nag tuuti mu ngay joxe ukulaha moom garab goo gële day génne de li nga xam ne mooy meññeefam kulla xiinin saa su ne rek moom mu ngi meññ de moom amul ay saison ñu naan moom garabu saison bii la déedéet saison bu nekk boo ñëwee ci noor bi moom mu ngi génne ay meññeef nga ñëw ci nawet bi nga ñëw ci cooroon bi mu ngi génne li nga xam ne mooy li nga xam ne ay meññeefam de nga ñëw ci lolli bi waaye it mu ngay génne ay meññeefam mu ne kon tuuti day joxe ukulaha moom garab goo gële mu ngi jox ay furiwam nay fooytéefam kulla hiinin saa su ne rak bi ni rabbiha ci loo xam ne sa namm namm borom bi tabaaraka wa taala la wa yadribu llahu mu ne ñu borom ne moom de mooy sadd moom borom bi alam misaal yi linnaasi ñeel nit ñi la'allahum bu ko defee yatadakkaruuna ñuy fàttaliku tey waaru ci misaal yooyu muy joxe masalu kalimatin tayyiba bi nag ku mel ni mawlaana ibnu abbaas radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma dane mooy mooy shahaadatu an laa ilaha illa allah mooy kalimatun tayyiba mooy ashhadu an laa ilaha illa allah lool mooy garab goo gële nga xamante ne kàddu gu teegoo gële moom la suñu boroom tabaaraka wa taala di misaale sajaratin tayyiba muy garab gu teegoo gële nga xamante ne nii lu ëpp ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañu ne mooy garabu tàndarma comme ni ko yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi daal di waxe ci xadiisu mawlaana abdallahi ibnu umar radiyallahu anhuma wa ardaahuma nekk ci saxiixayn nga xamante ne nii mooy di yonent bi alayhi salaatu wassalaam mas nañ ko fi tudd dane am na ci garab yi garab goo xamante ne nii de moom moom xob ya du rot moom daa mel ni way way jullit bi rek fa haddithuni way gëm yàlla wi waay waay wax leen ma mooy kan léegi nag nit ñi ñëw am ñu naan mooy di wax daal garab yi am ci ci àll bi ñii di wax garab sàngam garab sàngam seydinaa wa abdu mawlaana ibnu umar radiyallahu anhuma mu ne nag man nag sama xel daal di dem ci li nga xam ne mooy tàndarma waaye nag ma am kersaa yi tontu ndax bi ma gisee ne yonent bi mooy seydina Abu Bakr ak seydina Umar radiyallahu anhuma wa waxuñu dara ñoom tontuwuñu ñoom defuñ ni ñenn ñi di tontu léegi nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam duñ gisee ñii di tontu tontulee ñii di tontulalee mawlaana ibn Umar moom xelam dem ci tàndarma waaye mu am ker waxul léegi nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam ginnaaw gi ñu ne ko waa kon wax ñu ko léegi mu ne leen hiyan la mu ne mooy li nga xamante ne mooy garabu tàndarma moo tax ñu ne moo tax lu bari ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ne garab googu muy gam ka shajaratin ba mooy garab googale mu ne kon nag ni nga xamante ne nii asluha thabit loolu lenn rek la mooy kalimatu laa ilaha illa bu saxee ci xolu jullit bi mook garab googoo mel mooy moom meññeefam day génn saa su ne moom amul loo xamante ne amul frontière